bacda acuudu billahi min alsheytaan alrajim wa ida qiila lahum ittaquu maa bayna aydiikum wa maa xalfakum lacallakum turxamuun suñu boroom di wax ci ñeen fukkeelu laaya bi ak juróom mu ne wa ida qiila lahum mu ne te yiifiru màkk yi bokk nañ ci seen jikko yu yiis yi ñu yor wa ida qiila lahum bees leen waxee ittaqu ragal leen maa bayna aydiikum li nekk ci seen kanam te ngeen jiital ko ci ay ñaawtéef mooy bàkkaar yi ngeen def waaye du ngeen ragal ëllëg ngeen ñëw borom bi daal di leen ciy mbugal waaye it ittaqu ma bayna aydikum ragal leen te fàttale ku leen tëddee leen moytandiku ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon ci ay xeet yu doon def nii yéen borom bi mbugaloon leen wamaa xalfakum ak li ngeen xam ne moom ngeen mujjee ci seen bàkkaar yi ngeen xam ne bëggu ngeen cee tuub te nee ngeen daal yéen daal dundin wii noon ngeen nar a ba faatu waa du ngeen ragal ne bés bu ñëwee mooy mbugal ma leen di xaar bu ngeen defee lu leen neex wa maa xalfakum mbugalum borom bii ñëw seen gannaaw loolu du ngeen ko tiit la'allakum xamoon bu ko defee ñu borom di tabaaraka wa ta'ala daal di leen yërëm gaa yi dañ la dul faale sax ñu dummóoyu leen muy seen waxee lool. moo tax borom bi new fi sax bi wax la la nga xam ne moom lañu def ndax ñépp xam nañ ko mu ne wama taatihim te nag du leen dikkal mi min ayatin ci benn laayab alquran waaye ci benn màndarga buy wane ne sañ-sañu ak kàttanu borom bi tabaraka wa taala ak li nga xam ne noonu la nekk kenn ku ñu war a jaamu kenn du ko bokkaale wama taatihim du leen dikkal min aayatin ci benn laaya min aayaati rabbihim ci seen màndargaay borom bi azza wa jalla illaa lu dul kaanu ñoom ñu nekk an haa ca laaya yooyule moori diina daal di koy du mooyu wa ida qiila lahum bees leen waxee nag anfiqu mimma razaqakumullah ne leen waa yéen dépensé leen jël leen alal ji leen borom bi lu lim leen wërsëgal ngeen def ko ci kano yu baax yi ci yoon yu baax yi qaala alladina kafaru nga dégg ñi nga xam ne ñoo gën a nekk kéeféer ci ñoom di wax naan lilladina aamanu di wax ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla naan anut'imu man law yashaa'u allahu at'ama anut'imu ndax ñun dañuy nekk di jéem a dundal di jéem a jox mu lekk man ka nga xam ne law yashaa'u allahu bu sooboon borom bi tabaaraka wa ta'aala at'amahu dina ko jox lum lekk bu dañun du aajowoo ñun jaami ñu leen di leel de in antum yéen ñii di ñu wax naan leen nañ leel ñoo xam ne borom bi bind ñépp am lépp def ñu ñun ñu am bu ko neexoon ni mu defee ñu am noonu lay defe kee ñàkk ñu am comme que defu ko nag ñun ñooy ñëw di def loo xam ne borom bi moom defu ko ñun ñu koy jéem a def di leen jox ñu lekk in antum yéen ñii di ñu wax naan de dépenser leen yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam ak ñi la gëm daal nekku ngeen illaa lu dul fii dalaalin ci cànkute mu biinin goo xam ne gu leer la mooy yéeféer yi noonu la mooy ne boo leen nee joxe leen ñoom daal ñoom boo waxee ñu naan oh, noo diw moom jàngalal nit ñi ñu man a napp moo gën nga leen di jox jën mooy wax façon wax yooyu rek kii nag moom gaa yi moom nañ ci deewoon am na sax yu ñuy nettali naan waa Quraysh la woon entre Seydina Abu Bakar ak Seyd radiyallahu anhu ak Abu Jahlin bi nga xam ne ci la ñëw saa saay Abu Jahlin ñu ne ko dépense na Abu Bakar ne ko dépensel mu naan waa yow lan laay dépenser mu gis ko Seyna Abu Bakar di dimbali nit ñenn ñi di leen jox ñu lekk mu naan leen mu naan ko yow Abu Bakar yow man nga ku nekk ku ku ku xiif fii rek nga ne da koy dimbali yow est ce que yàlla mi la jox loo leen jox moom man na ko wala manu ko mu ne ko waaw yàlla man na ko kay mu ne ko léegi nag yéen ngeen bëgg ñun koo xam ne borom bi man na ko te defu ko man en tant que jaam ma koy def al ah suñu Seyna Abu Bakar daal di koy jaamu daal di koy daal di koy tontu ne man borom bi moo defal. moo def ñii am ñii amul mu digal nag ñi am ñuy defal ñi nga xamante ne nii ñooy ñu amul waaye loolu mooy waxe Abu Jahlin waaye loolu noonu mooy lu ñuy nettali na nag ndax wér na am wiru allahu taala alam kon daal loolu la bees leen masee wax mooy def leen daal ci chantier yàlla yi wala dimbali leen seen mbokk comme yéen ñu naan non non yi dañoo war a liggéey te borom bi ci boppam law yasha'ullah mais bu sooboon boroom bi moom dina moom li mu def ba def ñu ñun ñu ñekk ñoo xam ne ñàkkuñu doon na def ñeekoon ñu bañ a ñàkk léegi nag bu bàyyee ñoo ñu ñàkk mooy loolu la neex looloo soob borom bi te moo ko neex te ñun nag li neex borom bi moo ñu war a neex quoi kon nañ bàyyi gars yi ñàkk xam nga loolu waxi xam na ci biti nii mooy borom bi moo def kii am kii amul waaye léegi nag mu bëgg a jóge foofu nag ngir caché ndax nëbb ak nayam ndax nay def dara ci yoonu yàlla wala sax dimbali bokk jullitam wala loolu mu nekk day mujj loolu ku mel noonu day dem ba xol bi mooy wow kom mooy gis mën na gis ay mbokkam yoo xamante ne wala mbokku nit rek nekk ci tolof tolof yu metti mais day mel ni yëgu ko te am na loo xamante ne ni moom ci boppam njabootam man na cee dund ba ay sëtam dund ci waaye du ko defal même jëndal ko saaku ceeb sax du ko def ndax xol bi mooy far wow looy wax mu naan noono borom bi bu ne bu sooboon borom bi dina leen dundal kom ni nga xamante ne nii noonu lañu leela de nga yaquluuna ñu teg ci di wax ñoom yéeféer yi ak képp koo xam ne jikko ju mel nii nga yor même bu dul yéeféer mata hadal waadu mooy waaye wax yi dig bi ngeen ñuy wax naan ay ay yawmal qiyam waaye dig boobu ana kañ la ko waa in mu dekkil gi ñuy dekkil in dem dekk ngeen saadiqiina ñuy wax dëgg suñu boroom ne bàyyi leen noonu rek maa yanzuruuna gis nga yéeféru màkka yi ak ñu mel ni ñoom ñoom xaaruñu illaa lu dul sayxatan waaxidatan benn yuuxu muy benn ëf boo xam ne moom la seydinaa israafiilu di ëf fi nga xamante ne nii mooy buftu ba taxuduhum moo leen di jàpp nag gis nga bu ko ëfee taxuduhum moo leen di jàpp wa hum yaxisimuun bu ko defee nag ñoom ñu daal di fekk leen mooy bu ëf bay ñëw day fekk ñu nekk ci seen marché ya ak ci seen seen salle commerce yaak seen atelier yaak seen bureau ya di waxtaan mel ni dara xewul mooy da leen di bett loolu la alxuraan bëgg a wax nii ne gaa yi bàyyi leen boo leen waxee jaamu leen borom bi ñu nekk ci liñ nekk ñenn ñi sax nee nañ gëmuñ ñenn ñi ne moom gëm na lu boo leen waxee ne gëm nañ yàlla mais foog ñu koy bokkaale ba pare mais gëmuñ dekki naan mata hadal wa'du waaye yéen dig bi ñeen ñuy dig naan dinañ ñu dekkil kañ la suñu borom ne bàyyi leen foofu ñoom xaaruñu lu dul sayhatan waahida illaa lu dul benn yuuxu boo xam ne moom la Seydina Israfil alayhi salaam di ëf ca buftu ba taxuduhum boobu mooy ëf ci buftu bu njëkk bi nga xam ne da leen di jàpp ñoom ñépp ñu faatu woohum yaxisimun te ba mu leen di fekk seen xaal mooy ñu ngi ne woon di discuter ci seen mbiru àddina seen mbir booy bu bu yéwénal seeni mbir ci ku nekk rek fa ngay liggéey wala fa ngeen toog di grand place mu ne nag bu boobaa falaa yastati'una tawsiyatan bu boobaa duñu mën a joxe benn ndénkaane mooy lan dénkaane duñ ko man ndax mbir mi da leen di bett waaye duñu mën a sax dénkaane ne haa ah, yéen samay ñoñkat lii ñu dikkal yéen gaaw leen ngeen gëm loolu lépp duñ ko man wala ilaa ahlihim yarji'un te tamit du ñu mën a dellu ca seen ñoñ ya mu ko jeex na mooy delluwaat fan ci seen kër ya delluwaat déet dañuy faatu ñoom ñépp ci saase ndax da leen di bett mu ne wanu fi suur yi bu ko defee nag mu ëfaat ci buftu bi ma joxaat ndigal Seydina Israfil alayhi salaam mu ëfaat bi mooy deuxième ëf bi bu njëkk bi la ñépp di faatu beneen bi wanu fi xafi suur ñu ëfaat ci buftu bi fa idaa hum nga gis ñoom ñépp yéeféer yéeg ku dul yéeféer minal ajidaat yi mu jóge ci seen bàmmeel yi ilaa rabbihim ñoom ñépp nag jëm ci seen borom yan si lu na génn ci seen bàmmeel yi lu gaaw jëm di wul ña nga xam ne fañ dégg woote ba te foofu mooy fa leen borom mi tabaaraka wa taala di àttee ëllëg léegi nag buñ leen yeewee noonu nag ëf ëf buftu bi bañ jóg xaalu ñu naan yaa way la naa waay waay woo nañu suñu toskare de man anakan baasanaa moo ñu dekkil moo ñu génn min marqadinaa ci suñu tëdd gi ñu tëddoon fii ci suñu bànneel yi waay waay kan moo ñu yee haada malaaka yi naan leen xamu ngeen lu xew haada gis ngeen bés bi maa mooy la nga xam ne waada rahmaanu moom la leen borom bi feesoon dëgg la yéen ma ne doon dig ngeen koy weddi ca kaw suuf wa sadaqa te dëggu woon na al mursaluuna ndawam yam leen nii woon alayhimu salaatu wassalaam am ñu ne malaaka yi leen koy wax am ñu ne ñoom ci seen bopp ñooy xoolaat mbir mi yéeféer yi gis ni hi hi bés bii la dee naan lii ñenn ñi di wax seen ñeneen ñi naan leen lii la leen arrahmaanu doon dig de tandekete yoo kon yonent yi ñu yónni woon alayhimu salaam waxoon nañu dëgg am ñu ne jullit ñi ci seen bopp ñoo leen koy wax gaay bu ñu yeewoo naan kan moo ñu fii ci suñu euh, tëddaay gi tëraay gi ñu tëddoon léegi nag loolu boroom xam-xam yi am nañu ne li tax ñuy wax loolu am na ci yenn ñuy nettali yoo xam ne dese naa comme ni ko euh, Ibn Atiya rahmatullah alayhi wa xam ne loolu moom wérul que mooy bu ñu ëffee buftu bi. entre buñ ko ëffee ak buñ koy ëffaat jamono jooju suñu borom da di wàññil mbugalu bàmmeel yi ndax xam nga ko génn àddina bu dee yéeféer nga dañ lay utal benn tiwo boo xamante ne nii moom la ñuy branché fa nga nar a nekk safara moo lay mbugal foofu sa bàmmeel ku nar dem àjjana yi day am benn tiwo boo xamante ne fa barsax fa nga nekk moom mooy dem ba fa nga xam ne fa nga war a nekk aljana nga nekk ciy xéewal léegi nag ñoom ñu ne buñ ëffee buftu bi mooy buñ ko ëffee diggante ñu ëff bu njëkk beeg beneen bi jamono jooju dañ leen di woyofal mbir mi moo tax buñ yeewoo day mel ni dañ doon nelaw du ñu bëgg a jóge ci loolu waaw ndax xam nañ ne bu ñuy dekkee ci mbugal mu tarme lañ jëm am ñeen ñu ne déedéedéet ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhi non non mooy ne ñooy ca mbugal ma la ñuy ne foofu ci seen barsax foofu fa la ne waaye dañoo comparer dañoo màndaxe gis ne mooy mbugal mi ñu doon daj fii ci biir ci bàmmeel yi mais moo gën a woyof junni yoon li nga xam ne moom moo leen di xaar fii buñ duggee safara lool moo tax ñu ñoom ñu ñu gam-gam ne jàpp ne waa kon nag mooy mbugal mii ñu nekkoon suñu bàmmeel yi day mel ni nelaw mook nelaw ñoo xaw niroo boo ko comparer boo ko naree niroole mbugal mi nga xam ne moo ñuy xaar te moo gën a rëy wallahu taala alam ñu boroom nag ne wa in kaanat mu ne nekkul illaa lu dul sayxatan waaxida benn ëf dong la malaaka mi alayhi salaam israfilu alayhi salaam ëf fa ida hum jamiun ladaynaa muhdarun fa ida hum mu de nekk ñoom ñépp jamiun mboolem seen ladaynaa fi ñun muhdaruna lañ leen dajale ñoom ñu teew ñoom ngir màtte leen suñu boroom nag ne fal yow ma gis nga tey bés bii ma yàttee jaam yi laa tuzlamu nafsun benn bakkan dee sut ko de te kenn du ko wàññil dem jëfoon ci lu baax wala mu def yu bonam ñu ñëw di ko ci yokkal déedéet ku nekk rek lañ fa jëf nga fay fekk bu dee lu baax sax boroom bi ci baaxam dala koy yokkal kon laa tuzlamu du wàññil te du tooñ nafsun benn bakkan duñu ko tooñ shay'an aslëf wala tujzawna te dee sut leen fay illaa lu dul maa la nga xam ne kuntum yeen ñi